maam alaaji maam alaaji Moodu Njegen maam alaaji maam alaaji moodu njegen maam alaaji maam xutbu baa ngi xawsu baa ngi maam alaaji moodu njegen baxru ilmi baxru nuuri maam alaaji moodu njegen waliyulaay taqiyulaay maam alaaji moodu njegen safiyulaay saxiyulaay maam alaaji moodu njegen alaaji maam alaaji maam alaaji moo du njegen yaa fi donnu yonent bi maam alaaji moo du njegen yaa fi donnu Cheikh Tidiane maam alaaji moo du njegen yaa fi donnu Cheikhu Omar maam alaaji moo du njegen naaru yaay aminta fay maam alaaji moo du njegen sa jàkka ji dun ko bàyyi maam alaaji moo du njegen sa wasifa bi dun ko bàyyi maam alaaji moo du njegen sa xadara bi dun ko bàyyi maam alaaji moo du njëgën sa waa ji duñ ko bàyyi maam alaaji moo du njëgën sa xalifa bi duñ ko wor maam alaaji moo du njëgën yaa di moom moo di yow maam alaaji moo du njëgën jaajëf jaajëf jaajëf maam alaaji moo du njëgën jaajëf jaajëf maam alaaji jaajëf moodu njegen njegen njegen njegen yaa mën njegen njegen njegen yaa gën njegen njegen Mamadu yaa fi mën njegen njegen njegen yaa raw njegen ka gën Mamadou yaa ko gën ña gën ka gën Mamadou ca ñoom Mamadou yaa ko jox ña ca ñoom Mamadou yaa ko gën maam alaaji maam alaaji Moodu Njegen maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji maam alaaji moo du njëgën